waxoon na la bul rënk waxoon nañu la côté boobu fi problème bi nekk mooy di ragal yow la yàlla di la defal di ragal naan hë baa bu ma saraxee dinaa ko jotati loolu mooy problème bi waaye ki nga xamante ne nii moom xoolu du lu yàlla kooku mu denca mu ñàkk denca yem ci moom voilà waaye lii ñu bari mënuñu ko moo tax nag mu waxe yi nga xam ne ñooy ñu bari mel yow bul kii ndax ragal lor bu lay dal wala ak ñàkk naan ho moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon wax Seydina Bilal naan ko anfiq ya Bilal anfiq ya Bilal wala taxsha min zil arsh al iqlal ko anfiq dépensel yow Bilal wala taxsha tabul ragal min zil arsh ci borom arsh yi nga xamante ne al iqlaal li nga xamante ne nii mooy ak ñàkk moo tax doon na wax yonent bi alayhi salaatu ci boppam hadis bi nekk ci sahihayni mu ne Seydina rasulillah alayhi salaatu salaam nee na nee na inna allaha qaala lii sama boroom nee na ma man rasulullah anfiq unfiq alayk dépenseel ma dépensé la ci yow mooy boo dépensé rek dinaa la joxaat loo xamante ne moo gën la nga joxe woon kon nag loolee la sëriñ bi di tere mooy di denc ngir lan ngir xaw fa darar yi ndax kat sa borom moo la jox alal joo jëlee léegi nag mu ne fa xaysuma ak sarta waaw fii la ñu waroon a jël fa xaysuma fépp foo xam ne ak sarta baril nga fii ak talafaa waaw mooy di joxe sa alal waaw waaw hein di joxe te yàlla tax li wajhihi te yàlla ngir sàkku ngërëmu borom bi ngir borom bi kese nekk-nekk borom bi ataaka yëgal ne dina la jox jalla màgg na alxalafaa loo xam ne mooy wuutu la nga joxe waaw saa boo joxee rek moom dina la jox lu gën te lool moom la wax ci xadis biñ gis léegi wax ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam na ko noonu la ko ash-shaykhaan di al imaam al buxaari yu ak al imaamu muslim ibn al hajjaaj rahmatullah alayhima solo ci mawlaana abu hurayra radiyallahu anhu ba léegi mu ne maa min yawmin yonent bi alayhi salaatu wa salaam nee na maa min yawmin yusbihu al ibaadu fiihi illaa malakaani yanzilaani fa yaquulu ahaduhumaa allahumma aati munfiqan xalafa wa yaqulu al-axaru allahumma a'ti mumsikan talafa voilà yonent bi alay sayyidina mawlana abu hurayra radiyallahu anhu mu ne yonent bi alay saar saam nee na amul benn bés boo xam ne jaam yi dinañ ci xëy lu dul ne am na ñaari malaaka yuy wàcc fa yaqulu kenn ki ñoom di wax ne allahumma e yow sama borom moom loolu kese loolu rek la ko borom bi tàggatal nga gis malaaka yi seen seen seeni mission dafa bari dafa wute gis nga ñii moom lii kese la voilà lii kese mooy fu ñu xëyee daal di wàcc kenn ki ñoom daan borom bi yal na nga jox képp koo xam ne day joxe alalam di ko dépenser ci yoonu yàlla ta nga tax xalafan yal na ko ut nga ko utal defal ko wuutaakoon bu baax wutal ko alal doo jële mu defal ko lu gën ko barke waaw alal dem joxe waaye nag keneen deneen malaaka bi lu muy wax allahuma e eh yow sama borom enti eh, joxal mumsikan ki nga xam ne dafa nay ngottu téeg ne man dara laa dul def kooku moom talafa dal di lépp lu mu yor daal di koy yàq voilà mooy duurul alal ji mu yàqu moo taxit bari magasin yu lakk walla ay oto yu këpp gaa naa ndogal la ne ko du ndogal mbugal la voilà ndeke du du du ndogal de ndeke loolu ay ndugal la ay dogal du ndogal ay ay ay duma yoo xamante ni nii borom be ko teg bu dee faatuwu ca ngir mu daal di yeewu xam ne ah alal ji liñ ci waroon def kat defu ko kon nag affaire baa ngoo mu ne nag fadailul infaaqi wat tasadduqi kathiratun jiddan ala al muttafaqi mu ne fadailul infaaqi gis nga ngëneelu dépenser sa alal ngëneelu def sa alal ci yoon yu baax yi ci kanu yu baax yi wat tasadduqi ak saraxe te yàlla tax gis nga seeni ngëneelu lool dafa baree baree jiddan lool alal muttafaqi ci loo xam ne dañ cee dëppoo boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi nag mu ñëw nag di la wax ci yooyu le mu ne wa fil hadiisi anna dhal jalaali yudxilu yawmal ghammi wal ahwaali bi luqmatil xubzi wa qabdatit tamar wa kulli ma yanfa'u miskinan hadar salaasatan jannatahu fayadxuluun fiihaa bi-idnin min ilaahil aalamiin hum saahibul bayti alladii amara bihi wa zawjatun muslihatun fatantabih wa xaadimun yaxdimuhum wa kullu zaata fadlul kariimi raa'il maxdaam kon sëriñ bi radiyallahu anhu mu ne wafil xadiisi ci ngëneel yoo yële wafil xadiisi rot na ci xadiisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jalaali kene boroom bi nga xam ne mooy boroomu mag teddaange boroomu maggaay waaw yudxilu dina dugal yowmal xam mi bésum njàqare ya muy yowmal qiyaam bañ doon wax yowmal jawaawal wumma bés boo bëre borom bi tabaaraka wa taala dina ci dugal waaw xam ghammi wal ahwaali ak bésub tartar ya waaw njaqare yi tartar yi metti gi bés boo bële borom bi tabaaraka wa taala dina ci dugal bi luqmatil xubsi ci loo xam ne ab lëñcu lëñcu mburu koo xam ne ab dogutu mburu nga ko jox loo xam ne bu ko sexee ci ab lëñcu lay yem ci moom wa qabdati tamar ak loo xamante ni ci tàndarma lu tuuti la loo xam ne man nga koo ngëb sa loxo yi kenn du ko gis mu ne wa kulli boroom bi dina faye ci loola leen moom dina ci dugal hmm, ak wa kulli ma ak lépp loo xamante ne nii yan fa'u dina jariñ miskiinan koo xam ne way ñàkk la waaw xadar boo xam ne dafa teew di la laaj waaw salaasatan dina ci dugal ñetti nit jannatahu ca ajjanaam ya fa yadxuluuna bu ko defee ñu dugg fiihaa ca biir bi iznin ci loo xam ne ci ndigalu min ilaahil aalamiin borom bi nga xamante ne nii mooy borom bindeef yi waa mel ni ñu ne ko waa ñetti ñoom ñooy ñan mu ne hum ñoom saahibul bayti mooy borom kër gi ki nga xam ne moo liggéey mbir mi indi ci alal ji teg fii waaw lekk ak yooyu wala yoo xam ne moom la jël daal di ciy jox même bu dee tàndarwa dogu tàndarma la loo xam ne luñ ko ngëbee kenn du ko gis wala dogu mburu mu daal di koy saraxe kooku borom di dina ci fay borom kër ga nga xam ne moo liggéey woon alal ja alladi bi nga xam ne wala mi nga xam ne sax moo ko liggéey waaye moo digle alladi abara bi moo digle ne jël leen dogu mburu mais diw de mu ngi ñaan mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi laaj dem leen ngeen fekk ko fi mu nekk ngeen jox ko waaw wa zawjatun muslihatun waaye dina ci dugal tamit aljana ginnaaw jëkkër ji nga xam ne moo ko digal soxnaam sa nga xam ne moo yéwénal mbir ma toppatoo tàndarma ja dem bu dee axawoon naa poussière mu daal di koy faxas mburu ma mu daal di koy defar ba mu rafet def ko ci këyit ngir suturaal waaja daal di ñëw jox ko ko ndànk kooku ko yéwénal te mu nekk jigéen bu baax kooku it boroom bi dina ko bokk ci ñett ñi nga xam ne mooy ñaareel bi muy dugal aljana ci lii fal bi kon nag ah yeewul yeewul ci lii ma lay wax moo leen ñetteel mu ne wa xaadimun ka nga xam ne mooy liggéeyal euh, mooy surga ba ka nga xamante ne mooy liggéeyal boroom kër ga ngoo xam ne yaxtimuhum moo leen di liggéeyal mu ne nag gis nga lii lépp mu dugal leen ci benn jëf boo xam ne kenn ko digle keneen ki daal di koy yëwénal kii jël ko jottali ko loolu mu ne lii lépp nag wa kullu daa lii lépp nag wa kullu za tafaddulul karimi dafa nekk loo xam ne mooy ngëneelu borom bi tabaaraka wa taala mi nga xam ne mooy ki tedd dong la waaw mooy kenn méritéwul dara ci ngëneelam dong la jële lu ndaw loolu la ñu joxe ngir moom mu dugal leen ci ñoom ñett ñoo ñëpp aljana mu ne ra'i waaye waaye wattul al maxada jàppukaay ba téye leen ci lii te di ko doxe képp ku man lii defal waaw loolu al imaam lii nii sëriñ bi radiyallahu taala anhu di wax al imaam al xaakim al naysaabuuri rahmatullah alayhi dafa soloo ci al mu wax ne inna allaha borom bi yudxilu dina dugal bi luqmatil xubzi wa qabdati tamar wa mithluhu wa mi wa mislihi mimma yanfa'ul miskin thalathatal thalatha al janna sahibul bayti al amiru bi wa zawjatul musli wa zawjatul musliha wal xaadimu alladhi yunaawilul miskin mu ne borom bi tabaaraka yonente bi alayhi salaam bi tabaaraka wa taala dina dugal ci benn li nga xamante ne mooy lëncu mburu ak li nga xamante ne benn ngëbu tàndarma yoo xam ne dina ci du wala lu mel noonu li loo xam ne dina jariñ miskin bi ñetti nit aljanaam borom kër gi nga xam ne moo ko digle jawar jabaram di soxnaam si nga xam ne moo ko yëwénal te mu nekk ko baax waaye ah ki nga xam ne mooy surga bi bi nga xamante ne nii moom moo ko daal di jël daal di koy jox talu mel noonu le muy lu mel ni eh, hadis bii nii al imam euh, kii euh, loolu ñëpp <laughs> mooy kutubu saba voilà mooy boo demee imaam Ahmad imaamul Bukhari imaam Muslim ak ñeenti téere yële imaam Abu Dawud ak Tirmidhi ibnu ah, ah, Nasaa'i ibnu Maaja ñoom ñëpp soloo nañu ko voilà yoo xamante ne xadiis yoo xam ne yu mel nii jóge ci ah sayyidatu Aïshatu bint Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma loo xamante ne nii presque même même même même affaire bii nii loolu lay wax ki nga xamante ne nii noo nee borom bi tabaaraka wa taala di daal di dugale ñii ñi nga xamante ne mooy aljana ci loo xamante ne kenn ko def ko bu dee dañoo jël li nga xam ne mooy xadiisu al imam ki nga xamante ne mooy at-Tirmidhi rahmatullahi alayhi moom bi mu ko solo ci sayyidatu Aisha dane ida tasaddaqatil mar'atu yonent bi alayhi salaam nee na ah, bu ndaw si daal di saraxee min bayti zawjiha ci këru borom këram kaana ciy am li nga xam ne mooy ak pay mais bu nekk loo xam ne ci cosaan bu ko saraxee moom loolu du ko metti waaye bu dee loo xam ne moom da koo soxla lool nga jël ko saraxe ko parce que meroo nga ak moom loolu déedéet waxuñ lool moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam daal di woon ci leer teg ne ba na ko def ci ngërëmu boroom kërëm voilà kon nag moo tax mu ne woon la tunfiqu imra'atun shay'an min bayti zawjiha illa bi idni zawjiha comme ni nga xamante ne noonu la ko al imam abu imama al bahili radiyallahu ta'ala anhu solo da comme nim ne ci sunan al imam at ak ni nga xam ne mooy al imam abu dawud rasul alayhi rahmatullahi alayhima kon mu ne yonent bi saa saam nee na bu ndaw si saraxee ci këru boroom këram da ciy am kaana lahaa bihi ajri dina ci am pay wali zawji mithlu zalik ki nga xamante ne nii mooy jëkkër ji dina am pay gu mel noonu walil xaasini mithlu zalik ka nga xam ne mooy denc seen alal moom la ñuy liggéeyloo mu leen di liggéeyal kooku dana ci am tamit pay gu mel noon walaa yanqusu ta du wàññi kullu wahidin minhum min ajri saahibihi shay'a te kenn ci ñoom la ko boroom di fay du wàññil keneen ki dara lahu bima